waxat xanaa te fekk na mu lunkal mooy fekk na mu bank xale yi ci moom asaabiix wa ay baaraamam xataa yeb loxo ba mu jot almir faqay ni ñaari conc ya xam nga dañoo taamu booy masaa loxo yi nga tàmbalee cati baaraam yi ba ñëwaat cati baaraam yi dañoo sopp itam nga njëkk masaa bitti loxo bi door masaa biir loxo bi loolu lépp nga neen la boo tàmbalee cati baaraam yi ngay wuti nag conc la xalaa zahiri bax mi yadihi ci bitib baaraamu dayu loxoom ba alim naa bay ndeyjoor ni nu koy bëgg a wanee noonu la wax ni moom la ñuy tiime dañoo sopp mu njëkk a masaa biti loxo bi tàmbalee ko ci cati baaraam ya xam ne xam ne kon loxob càmmoñ bi mooy njëkk a raay loxob ndeyjoor ba tàmbalee cati baaraam ya te njëkki bitti ba ñëw ñëw nag ba ca conca la kon xam nga boo agsee ba ci conca li kon masaa nga bitib loxo bi kon nag da ngay wëlbati téngal loxob càmmoñ bi teg ko ca foofee tolloog lemukaayu conca li ca biir loxob ndeyjoor ba ndax ne nga masaa woon nga bitib yi moo njëkk kon da ngay ñëw nag masaa biir bi nga daal di ngëb nag di raay rek muy wéy ba àggaat ca cati baaraam ya summa yam saxu topp dana masaa al yusra loxob càmmoñ ba bil yum naa ci loxob ndeyjoor ba maanaam bu loxob ndeyjoor masaaye bu càmmoñ nee nga wax léegi na bam ndeyjoor wëlbatiku fay ko bor moom itam na bam ndeyjoor wëlbatiku masaa bopp càmmoñ xaaka saa niki nii nga waxe woon ba tey nen rek la looloo ci mujj noonu ñu waxee nag bu la xawee jafe yow mi dégg rek noonu te jàkkaarloo wala ak bi ñu koy wane amu ci solo jàppal ni moom moom lay bëgg a wax soo fexee rek baraay loxo yi ba mu daj rek bàyyiwoo fenn rek baax na moom daal noo fexee fexe ba baraay fit ba mu daj rek moom daal nay baax moom lay wax naa walaw ma sax doonte masaa woon na alyum naa loxob ndey joor bi yusra ca loxob càmmooñ ba wa yusra mu masaa loxob càmmooñ ba bi yum naa ca loxob ndey joor ba kal fisha naka mu ko soobe wa tayassara te mu jàpp ni xale yi ci moom wa aw xabat wa aw xaba te mu matal almasa masaaga la ajji sa axoo kon mu doy ko foofu la daanoo nee na boo fexe woon ba loxob ndeyjoor bi raay nga ko ba mu daj te raayee ko loxob càmmooñ loxob càmmooñ itam raay nga ko ba mu daj te la te raayee ko loxob ndeyjoor nga xam ne bu ci nekk daal raay na morom ba mu daj te defewoo ko nee ñu waxe woon tam du ci wàññi dara du tee rek moom bu fépp matee rek daal nay baax wa isa lam yajid dem amut al junubu aji ame janaaba awil xaaidu wala aji mbërëk alma a ndox li tuxuri ngir cangaay mu war a sangu ndax deret ju jeex ja waaye amuñu ndox nag mu nekkoon dañuy tiim tey julli rek nag suñ demee nag ba am ndox door a sangu lañ jullee woon ca tiim ba du aajoo ñu di ko baamu ndax ci ndigal lañ ko tiime woon ci lañ ko jullee woon wala yatta u du sañ a laal maanaam du sañ a joteeg arrajulu góor imraatahu jigéenam mën naa nekk soxnaam bu dee jamono yi jaam amee muy jébéer mën naa nekk jaam bu jigéen allati ja nga xam ne in xataxa dog na xan xaa walis ko damu xayudin dereti mbërëk aw nifaasin wala dereti wasin bi tataxori ci laabe ga bi tayam mi ca tiim ba xaataa ya ji da mbate mu amee nel maa ci ndox maa la nga xam ne maanaam maa loo xam ne tata taxaru dana sangoo bi ci moom almaratu jigéen ja tuma maa topp la nga xam ne yata taxaraani danañu mën a sangoo ñoom ñaar bi ci moom jami xan boole seen moom daal soxnaam moom deretam jeex na waaye amul daal ndox moomu sangoo moom soxna sax nga xam ne kon bu dee julli moom soxna sa day tiim rek noonu waaye amul lu mu sangoo kon nee na jëkkëram du sañ joteeg moom ci kaw rek tiim nga muy tiim mel ne laab na dëgg la sax tiim gi ak laab la waaye daa wecc rek cangaay ngir julli gi waaye taxul nag mu wecc cangaay ci mën a joteeg moom day bàyyi ba am ndox moo xam ne jigéen ja mën na caa sangu bu jigéen ja sangoo ba noppi na nga xam ne sañ naa joteeg moom nag te it na fekk mu amee ndox moo xam ne ñoom ñaar gannaaw buñ jotee ba noppi daañu ci mën a sangu te xam nga soppiku na yetti cangaay ndax jigéen deretam jeex moom daa war a sangu léegi nag amutoon ndox kon balaa jëkkëram mën a joteeg moom day bàyyi bu am ndox mu mën a sangoo moom jigéen ñi te it bu amee ndox ba sangu ba noppi it balaa joteeg moom na ko wóor ne daañu am ndox mu mën a sangoo ñoom ñaar gannaaw buñ jotee ba noppi loolu kon mat na cee seet waaye loolu nag dañuy wax ne bu naree yàgg ba nga xam ne léegi ñàkk gaa jote dana andi jafeñ-jafeñ ci moom kon mën naa joteeg moom rek ci tiim googee muy tiim maanaam du jar muy xaar ba mu sangu mën naa fa joteeg moom ndax rek yàgg muy yàgg te amuñu ndox wa fii baabi jaami xisalaati nekk na ci buntub jaami xisalaati shay'un dara min masaa'ili tayammum ci masalay tiim leen am na bunt bu nekk kanam bu tudd baabun jaamihun fi salaati boo ci àggee dana ci wax lu bokkaat ci tiim baabun li ab bunt la fil masi ci masa xalal ko fay nit ñaari sang dañ koy wax ay sang nag waaye mooy ay bot daa am ay bot yoo xam ne bu ca sart yi dajee da nga mën a raay ci kaw rek bañ a rax sa tànk wala xooñeel na ko ay yam sax mu masa xalal ko fay nit ñaari bot wala nga ne ci ñaari sang fil xadari ca teew ga wa safari ak tukki ga maalam yan si xuma li fekk summu leen ñoom ñaar dafa wax ne bu fekkee da ngaa sol ay bot te sart yi daje ca kon na nga man saa yu sam jàpp tojee ba nga dem bay jàpp nga raay ci kaw rek bot yi te du aajoo nga sum bot ya di raxas tànk ya li mu wax nag ne li fekk summiwul bot ya dañoo bëgg a wane ne bu ca sart yi dajee ba mu tàmbali di masaa ci kaw bot yi du tee nag saa yu demee rek ba summi bot yi nga xam ne kon permission bañ ko mayoon maanaam may gañ ko mayoon muy masaa ci kaw bot yi rek léegi jeex na faaw dana aajowoo bu xasee summi benn tànk rek rawante na mu summi yaari daal yépp kon faaw day raxas tànk ya loolu nag benn rek la ci yi jeexal permission bañ ko mayoon ndaxte ndaxte bokk na ci yi jeexal permission ba mu dem ba amee janaaba bu ko see amee maanaam bu dee sangu janaaba ja du mën a masaa ci kaw bot yi rek te bañ a raxas tànk ya déedéet waaye nag xamal ne ni ma koy bëgg a wax day gàtt rek waaye sart yi moom daa xaw a bari ndax mat na fukki sart mooy wa zalika loolee isa add xala ndem dugal na fii maa ci yaari bot yi rijlay yi ñaari tànkam baax da an xasalahuma ci gannaaw ba mu leen raxasee fii wa booyin ci am jàpp taxil lu moom dana dagane bi ci moom asalaatu julli nee na nag balaa mën a masaa ci bot yi day fekk ba muy sol bot ya mu jàppan njàpp mu sotti moo xam ne dem na ba àgg mu door a sol bot yi daal di ne fa haasa kii allasi mooy ka nga xam ne isa ahdasa ndeem toj le na wa tawadda ate mën na ma jàpp masaxa mu masaa xale yi maaj ñoom ñaar wa illaa bu dul loolu falaa du ca sañ a masaa dañ koy firee wa illaa ndeem déet waaye moom wa illaa bu dul loolu falaa du ca mën a masaa kii nga xam ne daal moom ba muy sol bot ya fekk na mu njàpp njàpp mu sotti waaw kay bu solee bot ya ba noppi nag gannaaw ba mu toj la waat dana mën a masaa ci kaw bot yi te taayee sum sum yi bot ya di raxas tànk ya waaye waxin woowu daa gàtt jëmmi dàll yi ci boppam dañ ci sart juróomi sart moom mi sol bot yi te sancee masaa ñu sart ci juróomi sart nga boole ko muy fukk njëkk la dégg woo bot yi na nekk der benn ngoog fi mu toll nii xam nga kawas yi nga sol nuru na ne ba nay bot boo ko dee sol waaye kaw si kese yi fi mu toll mënoo cee masaa kaw si kese yi boo ko soloon war a jàpp da nga koy summi rek raxas tànk yi waaye doo mën a masaa ci kaw kaw si ndax kaw si nekkul der te itam na der wa laab benn la ca bu doon deru mbaam xoox mbaa deru sobewu deru mbedd wu sobewu dir su ci mën a masaa muy ñaar kon na laab te itam nañu ko ñaw buñ ko taqalee ci kol mbaa lu mel noonu du baax day aajoo ñu ñaw ko te itam lu mu gàtt gàtt na ëmb doyar yi fi nga xam ne boo doon jàpp da nga raxas ba àgg fa te muy doyar yi na dem ba ëmb ko soo ko defal mu mel ne ay mukki rek xam nga ay mukki moom du sàng dana am lu mu dul sàng ci ci doyar yi yooyu dana fu mu dul sàng day aajoo mu sàng lu mu gàtt gàtt na ñëw ba ëmb doyar yi mu des benn nag mooy bu mu yaatu bopp mbaa mu xat bopp nga xam ne ku la seen ngay dox rek mu daal di xam ne yow sa bët yee tax ngay doxee nii waaye ca dëgg-dëgg noonu du soo doxin kon bu mu xat bopp bu mu yaatu bopp na nekk rek du digg doomu maase sart yooyu moo aju ci dàll wi ci boppam mooy nay der tey der wu laab te ñu ñëw ko te lum gàtt gàtt surtout du farata ba te it nga mën caa doxe na nga mën a doxe rek nga ñëw nag ci waa ji nga xam ne moom mooy sol la ñu njëkk a sart mooy sol ga muy sol bot ya bu mu nekk loo xam ne yoon aay woon na ko ko mu dëgër bopp rek def ko mais na xam nga ku xos ku xos armal aj wala xumra te yëwi koogut du sañ a sol ay bot góor goo xam ne daal daa armal aj mbaa xumra te yeewu ko wut sañu sol te sañu te sol ay bot kon nag bu solee ay bot defu ko ci ndigal kooku mel noonu du mën a ma saa ci bot ya ñaareel bi mooy sol gam koy sol bu mu ci jublu rek dafa xew sama morom di ko def dafa rafet dafa neex mbaa naa ko sol rek ndax su ma waree jàpp rek mën a masaa ci kaw déedéet da koy sol kay ngir fegu ay jiit wala ay jaanu ay demee noonu wala boog ngir roy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye bu ko solee ngir bànneexoo ko rek ngir tiitaroo ko rek moom du ca mën a masaa sartu ñetteel ba ci moom mi nga xam ne mooy sol bot yi mooy ba mu koy sol fekk mu amee ak laab mel ne bu demoon ca wana wa faj aajoom daal di génn rek daal di sol bot yi nga xam ne boobu fekkul mu amuk laab kon kat bu bëggee jàpp du ca mën a masaa ñeenteel ba mooy laab googee kat na nekk laabuk ndox su tiimoon ba àggal nga xam ne tiim moom laabuk suuf la di ko nag sol bot ya ko it ba muy sol bot ya ci laab la waaye day laabuk suuf laabuk ndox lañu wax bu dee laabug suuf bu demee bu bëgg a jàpp day raxas tànk yi waaye du ca saña masa ba ci mujj nag mooy bam doonee laabug ndox na nekk laab gu àgg ba noppi mu door a sol pot ya nit ñi faral la def boo raxasee benn tànkum ndeyjoor daal di koy solal aw dàllam bu ko defoon ca bot ya naka mu raxas rek tànkum ndeyjooram daal di koy solal aw botam door a raxas tànk ba ca des day mel ne kon sol na bot ya te fekk laab ga àggutoon maanaam fekkutoon jàpp ma àgg ba tey kon bu demee bay jàppaat du ca mën a masaa kon sart yaa ngoog ila haddil kaabay ni ba ci catul ñaari dojar ya sart yi moom moo bari waaye bu ci masaag rek desee moom yomb na da ngay teg sa loxob ndeyjoor ci kaw bot wi fa tolloog baaraam ya teg loxob càmmoñ bi ca suuf loxob ndeyjoor bi daal di wéy nag bomb rek wéy ba ca dojor ya mel na ni ma koy bëgg a wane wa kazalika naka noone yaf xal lay def bil yusra ci tàngub càmmooñ waye ci xal waaye day def nag yeddaxoo loxoom al yusra bay càmmooñ min fawqiha ci kawam wal yum naa ndeyjoor ba min asfaliha ca suufam moom daa bokk ci ñi wax ne bu dee tànkub càmmooñ loxob càmmooñ bi mooy féete kaw loxob ndeyjoor bi féete suuf nga boobu nag wéy tàmbalee cati baaraam ya ba ca dojor ya daa am na ñu wax ne loxoom ndeyjoor moom faaw mooy féete kaw moo xam ne ngaa nekk tànkum ndeyjoor moo xam ne ngaa nekk tànku càmmoñ ñi nga xam ne moom la ñuy masaaye bot yi daa am melawuñ ci gën a sopp te mooy nii nga xam ne moom lañ ko wane ki fi teew di jàng te mooy da ngay jël loxob ndeyjoor bi teg ko fa tolloog cati baaraam ya ca kaw ndëggu la jël loxob càmmooñ bi teg ko ca suuf loxob ndeyjoor bi mooy ca suuf ndëggu la moom lay nekk kon loxo bi boobu ndeyjoor day nekk ci kaw tànk bi ca kaw cati baaraam ya bu ko defee nag loxob càmmoñ bi nekk ca suufam moom it tolloo moom ca suuf ci ron cati baaraam ya nga bomb nag mu wéy ba ca dajar ya fa nga xam ne boo doon jàpp foofa ngay raxas ba àgg fa waaye nag melo woowu dañ koo sopp rek jàppal ne bu ñu ne am nga sañ-sañu raay bot yi maanaam masa bot yi noo ko raay ba mu daj rek mu daal di baax am nag jàppandi lool moom wala yam sax du masa xalaa tiinin ci ban fii asfali xufi yi bu nekk ci ron botam wa aw raw si daabat wala neefaraw daaba xataa yusi loxo mbati mu ko dindee bi masin ci fopp aw xaslin wala raxas daa wax ne suufu bot wi bu fekkee dafa amee lu mel ne neefare daaba ndegam moom du yéeg bu agsee day yem ca cati baaraam ya kon baax na waaye nag moom loxo bi féeti suuf kat boo ko tàmbalee cati baaraam ya muy bopp bu rombee foofa sobe da koy ñoddiwaale te xam nga moom bu ñëwee ba ca tëstan la bu ñëwee ba ca tëstanu bot wa du yem ca tëstanu bot wa day yéeg ba fa tolloog dojar ya nga xam ne kon dana taqalaale ca say dàll loolee tàmbalee ca testanu bot wa jëm ba fa tolloog dojar ya loola dana taqaale te nee nañu mënoon naa bañ a taqaale ci bu fekkee da ngaa tàmbalee woon masaaga ci fa tolloog dojar ya di bomb nag mu wuti cati baaraam ya ca suuf gaa suuf loolu nag am nañu ne muttoon a wax mut loolu am nañu ne muttoon a wax daanaka ndax ndekam nee na la woon bala ngaa masaa bot yi na nga seet ba xam ban nekk na ca mbaa neefare daal bu mbaa ay xayta nga dindi ko njëkk kon loolu boo ko defee doon dara nekk foofa waaye am nañu ne kat mën naa am nga fàtte ko mën naa am nga jékki-jékki tàmbalee massa rek far fekk na sobe nekkoon fa nga far ko robbi waale moo tax ne kon am nañu waxam jooju mënees na ko jàpp ba tey mu dellu baamuwaat ne wa in kaana dem nekk na fii asfalihi ca suufam nga tiinun ban falaa yam saxu du massa xalihi ci moom xataa yuusilahu ba te mu ko dindee ak baamu rek la ni mu ko waxee woon léegi su suuf bot wa amee lu mel ne ban mbaa neefare daal mbaa yooyu da nga koy dindi ba noppi door a masaa baabun li ab bunt la fii awqaati salaati ci waxtuy julli asmaiha ak ay turam daa bëgg a wax julli juróom kenn ku ci nekk waxtoom fa mu tàmbalee ak fa mu yem ak kenn ku ci nekk aw turam ndax xàmmee seen tur mooy tax booy yéene nga mën leen ràññeel ndax yéene daa war a ràññee ko ci booy julli amma salaatu subahin daal julli suba fa hiya moom as salaatu mooy julli ga al wusta ga gën inda ahlil madinati fa waa madina nee na julli suba moom la waa Madina jàpp ne moo ëpp daraja ci julli juróom ndax bi suñu boroom ne xaafizu xala salawaati da caa teg wasalaatil wusta bu tuddee julli yëpp ba noppi ràññeel ci genn day mel ne kon googa mooy ci ëpp daraja dañoo wute gan la nag bu dee ci addis ba daa mel ne takkusaan la gën a wane waaye waa Madina moom julli suba lañ ko jàppe ne moo ëpp daraja ci mboolem julli juróom wax ji gën a wër neeñ mooy dañ ko ëmb ci dañ ko làq ngir nga sàmmoonteeg julli yépp ndax nga taseeg moom waxiye moom nag salaatul fajri mooy julli fenku fajar maanaam mooy julli gi nga xam ne bu fajar fenkee lañ koy julli jubluwut a wax ñaar rakk yi nga xam ne mooy ñaar rakkay fajar nga xam ne moom rax yi batu la maanaam moo ëpp doole naafila kese te àggul ci daraja yi julli sunna moom ñaar rakkay fajar mbir mu muy aji dem lay firi waaye daa mi maanaam mbir mu muy aji dikk minal xiblati bàyyi ko ci xibla ilaa duburil xiblati ba ci biir xibla wala nga ne ba ci mujjug xibla xataa yartafia ba bu muy yëkkatiku fa yaxum ma te muy matale al ufuxa gox ba nee na njëlbeenu waxtu suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree ba leer gi tasaaroo nga di ko séen foofee nga xam ne fa la jant ba nar a fenke foofa lay bàyyi ko moom leer googu bu dee tas nag ba tasaaroo ba daj gox bi nag leer bu baax a baax loolu mooy fajar dëgg-dëgg te foofu la muxtaarum suba tàmbalee dana dema dem ba bët xaw a set nga xam ne bu nit dee ñëw boo xoolee kanamam xàmmee ko bu fekkee muurul kanamam dara ba tax mu naa wa aaxirul waqti mujj waxtu wa al isfaaru mooy set ga al bayinu ga aji bir allasi ga nga xam ne ida sallama ndem salmal na min xaa ca moom ba daa feeñ xaaji bu shamsi catu jant ba ñu waxe moom daa mel ne sàkkalu ko muxtaar ak daroor yi waaye wax ji gën a wër boobu mooy bu fajar xare ba leer gi tasaaroo foofu la muxtaarum suba tàmbalee dana dema dem nag ba ni ma ko waxee woon léegi bu nit dee ñëw boo xoolee kanam moom xàmmee ko bu fekkee muuru ca dara foofu la muxtaar ma yem daroor yi tàmbalee foofu nag ba cata jant bi génn bu cata jant bi génnee rek xamal ne yaay waxtum yépp jeex na fay rek moo ci des waaye jeexal na wamaa la nga xam ne bay na haadayni nekk na diggante yi la yaar waxtu waxtu la waasi xun gu di aji yaatu wa afdalu zalik waaye ngën ji loolu awaluhoo mooy njalbeenam nga daa wax ne boo dee seet waxtu suba day mën daa yàgg waaye nag xamal na julli gu ne nga teel ko julli ba muy door a jot fa saasa moo gën bañ ko julli fa saasay saasa ndax julli ci njëlbeen waxtu day am ngëneel loo xam ne bu la njëlbeen nga rawee doo amati ngëneel loola teewul nag niñ koy defee ci Tuubaa nga xam ne bu fekkee du timis dañ fi doxale fukki minute ak juróom gannaaw bañ noddee ndax ku bëgg a fekk si julli mën koo fekk si loolu mu mel ne lu baax la du ko tee nekk njëlbeen gi te dina may ndimbal ci ñi bëgg a fekk si julli gi mën koo fekke si kon loolu mooy suba ba waxtu duhri waxtu tisbaar nag mooy ida zalat ndem rëcc na asam su jant bi xan kabi di samaay bàyyi ko ci digg asamaan wa axasati tàmbali ak jillu takk ndeer ba fi siyaadati ci yokku ga muxtaarum tisbaar yaa ngi koy xàmmee ci gis ne jëmm ju nekk bu xëyee ab takk ndeeram day jëm soowu takk ndeer boobu it gis nga ne day wàññiku rek ndànk-ndànk su wàññikoo wàññiku ba ne tekk wàññikootul nag kon jant baa ngi ci digg asamaan su bàyyi ko foofa nag lañu wax rëccug jant waxtu jant bi rëccee ker ga day des tuuti léeg-léeg sax mu jeex ci ay jamono waaye li ci ëpp ker ga day des tuuti dañuy bàyyi nag ba ker ga yokk tuuti jëm ca penku nag ñu door a julli tisbaar waxtaarum tisbaar tàmbalee wa yustahabu def na sopp antu axara bu dee fi ko yéexe fi say fi jamonoy cooroon ilaa an yasiida jëm ci ba dolliku julli kulli shay'in takk ndeer bi leen lu ne rubbu xaxoo kaaram ba baax da julli ci gannaaw takk ndeer ba ëllëg yi ba nga xam ne zaalat rëcce woon na xale yi ci moom asam si jant ba jàppal ne taxawaay jëmm ju ne boo nattee ab xasabam ñeenti yoon mooy tolloo ak taxawaayam ba tey ndëggul boppam boo ko defee ba mu juróom-ñaari yoon mooy tolloo ku taxawaayam bu dee jamono yi tàngaay nag ci ni mu waxee dañuy sopp bu tisbaar jotee nga may julli fa saasa bàyyi ba takk ndeer ba yokkul toll ne xasab ndax kaar bi mu wax boo ne taxawaay bi mooy ñeenti xasab kon kaar ba benn xasab lay doon kon na takk ndeer ba tolloon ba tisbaar jot da ngay bàyyi nag ba mu yokkuwaat lu toll ni benn xasab bu dee jamonoy tàngaay waaye loolu bu ko jàpp da ko wax rek waaye li gën a wóor mooy teel a julli rek njëlbeen nga daañu dana ko baamoo ko baamuwaat waaye jàppal loolu wax yi waxees na ne innama yustahabu naka def na sopp zalika loole fil masajidi ci jàkka ya li yudrika ngir na jot annaasu nit ñi asalaata julli ga diw am na rajulun daal waaja fi xaasat nafsi jagleeg boppam fa awal waxtu jël benn waxtu afdalu moo gën la wàññeel ko mu ne am nañu ne bu dee jamonoy tàngaay day tax ñu sopp nga xaw a yeexa tisbaar tuuti mooy day jàkka ja nga xam ne waa jàkka ji dañuy xaar nit ñi ñëw bokk ci julli gi waaye bu dee mel yow dong moom bu jotee fa saasa rek nga daal julli moo gën waaye jàppal rek muy muy jàkka ja muy kenn ci yemoo la gën rek mooy bu waxtu jotee ñu daal julli fa saasa waxiile waxees na it ne amma fi shiddatil xarri ndaal ci taru tàngaay wa fal afdalu la gën la wàññeel ko ay yu bëri da mooy mu seral bi xaa ca moom wa in kaana ak doonte nekkoon na wax doxoo di moom rek te xawli nabi ngir wax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne abri doo seral leen bi salaati julli ga fa inna shiddatal xarri naka taru tàngaay wa min fayhi jahannama mi ngi bàyyi ko ci giilu jahannam diil mooy lëgg-lëgg maanaam tàngaayu jahannam mu ne am nañu ne bu dee jamonoy tàngaay kan moom bu fekkee di jàkka ja mu yow dong itam la gën rek mooy nga xaw ko seral tuuti mooy nga bàyyi ba mu sedd nga door a julli ndax li yonent bi ne woon na ngeen seral julli gi mooy na ngeen xaar tuuti ba mu xaw a sedd teg ci ne tàngaay ba ngeen di yëg day bàyyi ko ci giilu jahannam moo tax waaye rek jàppal li gën a wóor mooy moom daal muy yow dong muy jàkka ja muy tàng muy sedd ñoo ci yemoo liñ gën a taamu daal ci yoonu Malik moom mooy teel a julli ci njëlbeenu waxtu wa leeraloon naa itam ni waa Tuubaa ni ñu koy defee moom xéewal la wa aaxir waqti mujj waxtu wa añ yasira mooy bu mujjee dillu kulli shayin takk leer bi leen lu ne mislahoo di ab kemam mooy toll ne moom bax da julli nisfi nahaari ci gannaaw takk leerub digg bëccëg ba nee na boo bëggee xam muxtaarum tisbaar jeex na am jeexut da ngay seet fa kër ga yemoon ba tisbaar jot nga xool la ci yokk la ci yokk bu toolee ne borom takk ndeer bi rek xamal ne kon muxtaarum tisbaar foofu la yem takkusaan nag tàmbalee foofu wa awalu waqtil xasri njëlbeen waxtu takkusaan aaxiru waqti duhri moo di mujj waxtu tisbaar saa yu takk ndeer bi guddee ne borom rek te konte waale woo ci na keppaar sa toll woon ba tisbaar jot da nga ne foofu la muxtaarum tisbaar yam jàppal ne foofu la takkusaan nag moom tàmbale fa tisbaar yam ci muxtaar rek foofu la takkusaan tàmbale wa axiruhu mu jëm nag añ yes yee mooy bu mujjee dillu kulli shayin takk ndeer bi leen lu ne mis lay di ñaari caam di ñaari kemam bax da dilli nis fi naxaari ci gannaaw takk ndeer digg bëccëg ba maanaam bu bëggee xam muxtaarum takkusaan jeex naam jeexut te bëgg koo xàmmee ci taxawaay bi da ngay seet na nga xam ne moom la takk ndeer ba toll woon ba tisbaar jot nga bañ ko càkkoonte la ci yokk nag ñaar ca jëmm ja maanaam bu takk ndeer ba guddee ba ñaar ci ba ñaar ci jëmm ja rek te konte waale woo ci na keppaar ga toll ba tisbaar jot kon loolu fala muxtaarum takkusaan yam kon nee nga daal muxtaarum tisbaar mi ngi yem ci bu takk ndeer bi tolloo ne boroom da nga cey teg na ne kon su takk ndeer bi ñaar caa boroom waaw kay kon foofu la muxtaarum takkusaan yem waxi la waxees na ne ida staqbalta ndéem jublu nga asam sa jant bi ñu wàcc ka ci sa kanam wa anta teew qaayimun aji taxaw nga xayra mu nakki si mbir moom doo aji jat rësaka sa bopp wala mu taqti in te doo aji sëgal la ñeel ko soo bëggee xam ba xam takkusaan jot naam jotut da ngay taxaw ni nga mën a taxaw rek bañ a sëgg bañ a teen jublu soow suy bët ne mag yem képp ci jant bi nga xam jant bi wàcc na ba toog suy bët képp yem ci kon xamal ne takkusaan day door jot dong yem ca su fekkee jant bi la tiim nag say bët féete ko suuf kon takkusaan jotagut su fekkee nag jant bi féetu suuf say bët nag fekkee jant bi féetu suuf say bët nag kon jot na bu baax a baax ndax jant bi bu dee jamonoy tàngaay day yëkkati bu ba ci kaw bu dee jamonoy sedd day wàcc ba ci suuf moo tax takk-takk bi mu la wax bul ko jàpp wala si la nga xam ne wax safa melal na ko malikun alimam malik rahimahu yàlla na ko yërëm allahu yàlla muy am waxta na ko waxtoo fiiha ci moom takkusaan maalam tas fa mooy li fekk jëlut asam su jant ba mu ne nee nañu li maa li wax ni daal ci ngay xàmmee ni muxtaarum takkusaan jeex na mooy li ñuy wax bu suuf si gelee mooy bu takkusaan suuf jotee ba boo dee xool naaj wi day xaw a xong nga xam ne weexatul na mu weexe woon ca digg bëccëg léegi dem na ba xongaay jant bi sóor ko moom itam moom naaj bi mu xaw a xong loolu mooy gellug suuf si su boobaa foofu la muxtaarum takkusaan yem kon nag muxtaarum takkusaan bu bëggee xam jeex naam jeex mën nga koo xamee ci yaar bu takk ndeer ba ñaar caa jëmm ja tegtal la ca bu takkusaan su jotee ba boo dee xool suuf si mu xaw a xong ba tey tegtal la ca wa waqtul maghrib waxtu timis waxiyate moom salaatu shahid mooy julli aji teew